di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa naxnu wa ma zilna bi makka inda safaa wal marwa ma rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon Makka ba léegi ci ajji ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, agsi woon alsafa walmarwa muy tawaafu bayna bi safa walmarwa aw as-sa'i bayna as-safa walmarwa muy dox gi nga xam ne doxu sa ak Marwa gisoon nañ ko ci jataay yi weesu ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallama defe woon euh, ñu gisoon masalaam est-ce tànk la ko defe woon wala dafa waroon waaye ñu gisoonin masalaam Euh, li jëmoon ci wàllu woowu ci wàllu safa ak marwa mooy àtteem gisoon nañ ne li gën a dëgër ci xaw ci waxu xam-xam yi raxmatullaahi alayhim mooy ne farata la euh, safa ak marwa farata la euh, te mooy waxu jumhuurul ulamaa min almalikiyati wa shaafi'iyati wal xanaabila ala mashhuurihim mooy li nga xam ne mooy ngiiru xanaabila yi li gën a siiw ci ñoom mais mooy madhabu al imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i rahmatullahi ala al jamii contrairement ak waxu xanafiya yi nga xam ne dañ ne waajib la ku ko bàyyi moom danga koy jabru ak dem mooy da ngay tuur deret dangay rendi dara ngir ngir réparer li nga xam ne mooy sa ñàkk a def Safaa ak Marwa bu dee yaa ngi Makka nag dañ naan la ni ngay def mooy demal nga defi ko waaw am ñu ne woon sunna la mu riwaaya tamit boo xam ne riwaaya euh, waxu xanafiya yii riwaaya la buñ jële ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal waaye naka noonu beneen wax bi ne woon sunna la te muy wax buñ jële ci al ku mel ni ñoom Seydina euh, Anas ibnu Malik naka noonu Seydina Abdallah ibnu Zubayri radiyallahu anhum loolu it riwaaye la buñ jële ci alimaamu ahmad rahmatullahi ala aljami amoon na yeneen ñaari wax waaye waxoon nañ la yooyu euh, gisuñu loo xam ne mooy appuyer wax yoo yële euh, li ginoon a dëgër inchaa allahu taala mooy li nga xamante ne mooy waxu jamaahir jumhurul ulama kene as-sa'yu bayna as-safa wal marwati ruknun min arkaanil hajj pilier la ci pilier wu aj gi te defoo ko sax aj baaxul looloo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne woon maa atamma allahu hajja mri'in hajja mri'in hajja mri'in taraka eh, as-sa'y bayna as-safa wala at-tawaaf bi safa wal marwa buur yàlla du matal du nangu dadul matal aju kenn koo xam ne defoo loolu safa ak marwa te looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxe ci digal ne isaaw fa inna allaha qad kataba aleykum as-sa'i xanaa leen euh, mooy ba fii nii am na xadiisu seydina Ya'la ibn Umayya Ya'la ibn Umayya wala Jubayr ibn Mut'im noo Ya'la ibn Umayya mu ne gis na Yonent bi aleyhi salaatu salaam muttabi'an mu ci benn burda boo xam ne yére bi mu soloon di def ittibaa li ñu waxoon génne sa ndejoor sa mbaggum ndejoor comme niñ ko waxe woon diggante Safa ak Marwa euh, loolu nag euh, mooy al ittibaa loolu précision la mooy fi ñu ko sunnaal nag mooy ci tawaaf bi ak saa yu ak Safa ak Marwa comme li xadiis boobu wax bi ñu wax léegi sinon loolu du nit ki day continuer aj gi yëpp moom mbagg mi di feeñ comme ni ñu koy gisee léeg-léeg ci image yi bu ñu wanee aj gi eh, loolu dul déedéet loolu pour euh, tawaaf bi la pour tawaaf bi la ak boo saa yu bay na boo tawaafee te booy julli ñaari rakkan yi li ngay def mooy da ngay muur sa mbagg yi parce que yonent bi alayhi salaatu dafa bokk ci yi nga xam ne moom la ne mooy yi nga xam ne moom la digle que ne bu kenn euh, jullit sa yow sa mbagg yi sa sa aatiq euh, loos mooy muuroo couvriroo sa loos mooy day jëmaale ci mbagg yi hein mooy lool dafa nekk loo xamante ne nii ci tawaaf bi lañ ko sopp waaye boo ci génnee Ah, tawaaf beeg yu bayna safa wal marwa même boo julli ñaari rakka yi dañ koy muur ndax xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo nga xamante ne bu ñu julli fekk defuñu dara ci suñu aatiq yi mooy muuruñ leen couvriruñ leen loolu benn euh, i la loolu loolu lenn la ci li nga xamante ne ni mooy précision la Ah, léegi léegi nag ah, <clears throat> tey insha allahu taala ginnaaw bi ñu gisee gisoon nañu it masalaam ah, gisoon nañu masalaam ki nga xamante ne nii dafa commencé Safa ak Marwa laata après mu door a bëgg wër Kaaba gi def tawaaf est-ce que mën naa nekk wala déet masala moom it Euh, gisoon nañ ko waaye gisoon nañu masalaam tahaara ah masalaam tahaara est-ce que est-ce que tahaara mooy laab dafa nekk ci li nga xamante ne nii lu ñu euh, lu manula ñàkk la charte la walla déet loolu it gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna waaye am na leneen loo xam ne euh, même bu ñu ko waxul woon euh, bon traité woon nañ ko ci masala bi ñu génnoon ci ci ci ci wàllu tawaaf bi mooy li nga xamante ne nii euh, mooy nit koo xamante ne nii dafa commencé marwa ku commencé marwa dooru ñëw ci fi nga xam ne mooy safa kooku kooku mooy lañ waxoon ci aj ga rek ku commencé feneen furul pierre noire boo ñëwee loolu dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy rejeter c'est comme si defoo ko woon waaw ku commencé marwa ñëw safa yow sa dem jóge marwa ñëw safa goog kenn du ko compter waaw kenn du ko compter du bokk ci li nga xam ne boobu dañ koy annuler fi nga xam ne moom la ñuy commencer compter bi mooy safa bi ndax lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ibda'u fabda'u bima bada allahu bi ak abda'u bima bada allahu bi damay tàmbale fi nga xam ni fa la boroom bi subhaanahu wa taala daldi tàmbale te yonent mi aleyhi salaatu wassalaam euh, léegi nag euh, kanta euh, te moom moo ne boo manasikakum jël leen ci man li nga xamante ne nii mooy euh, euh, seen ni ngeen di aje kon loolu moo tax moo tax loolu mooy li nga xamante ne nii euh, ku ko def dañuy dañ lay annuler bon am na nag yenn ci jotaay bi weesu côté xanafiya yi Euh, temps bi moo ñu xawoon a njatt ba dugguñu woon ci yenn euh, seen yi ñuy parce que comme que Hanafi yi rahmatullah alayhim dañ na sax yu bayna Safa wal Marwa waajib waajib la mooy ku ko dafa nekk farata ku ko bàyyi da ngay tuur deret xam nga nit man nga ne mais léegi Hanafi yi moom comment ils vont faire avec hadith yi ngeen fi gis nii yëpp xam nga ñoom dañ doon wax ne aaya bi laa junaaxa la wax hein laa junaaxa la wax te loolu tekkiwul luy wane xatmiya comme ni yéen waa jumhur ni ngeen ko d'accord ne aaya bi ñëwul di wax ne mbir mi farata la daa ñëwul di tontu ñeneen mais laa junaaxa la utiliser te yéen it d'accord ngeen ne du ci kaw loolu lañ jële ni mbir mi farata la am mais euh, boo leen ne yeneen xadiis yi nag hein mooy ne xam nga isaaw fa inna allaha qad kataba alaykum sa'i loolu wax nañ la ci ci boo boolee yoon yi lay dëgëre ah comme kama qaala al imaam al xaafid xadiisu ñoom seydina abu muusa al ash'ariyu radiyallahu ta'ala anhu ak li mu wax sayyidatu aisha ne ko lii sa sa'yu sa tawaafu tawaafu kibil bayti wa sa'yuki bayna as-safa wal marwa yakfiki li hajjiki wa umratik loolu Hanafi yi en plus ñoom neneen lañu ko dégg parce que dañu junjoon masala boobu mas nañ ko junj mais ci lu gaaw le fait que est-ce que al al qaarin masalaam al qaarin est-ce que ñaari yoon lay tawaaf bayt bi wala déet ñaari tawaaf mooy ñaari tawaaf lay def ñaari san yu lay def loolu waxoon nañ ko dañ ko wax ci lu gaaw ne waxu waa jumaahir moo gën a dëgër waxu xanafiya mooy temps ñii régler ay ana yonent bi alayhi salaatu salaam bi ma ahal la rasulullah ana lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di woon yéene foofu lañu ko waxe mais ci lu gaaw vraiment attardé wuñ ci jëluñu ñu sax euh, est-ce que du quelques secondes lañ ko wax jàll mais masala la bu siiw boo xam ne xanafiya yi foofu dañuy fa la ñuy tontoo ñoom ci façon xadiisu sayyidatu Aïsha boobu ndax dañ naan am nañ yeneen le fait que yeneen saa ko demal euh, yóbbu moom mu mu mu mu mu mu umrawaat na ne umra na naroon a def te mu bàyyi ko ba mu àggee sarif parce que dafa gis li nga xam ne mooy ay mbërëga ah, bi yonent bi wala bopp bi nga xam ne bi mu déggee bi yonent bi alayhi di ko wax saxaaba yi radiyallahu anhu mais manu koo def parce que gis na ay règle euh, loolu noonu xam nga xanafiya yi ñoom dañu jàpp ne le fait que umra googu noonu mooy da koo arrêté te ñoo taxit ñu ne képp koo xamante ne nii ci xaal boobu nga nekk comme état aussi de temps Aïcha radiyallahu nga ñëw ba foofu nga daldi woon waroon a umra nga ñëw ba foofu nga gis sa mbërëg foofu ngay yemale sa affaire bi waaw foofu nga yemale si kii bi après nga ihlal aj ñoom moo tax waxuñ ne woon dafa xiraan moo tax ñoom jàppuñ loolu ndax dañ ne après looloo tax sax yonent bi sax salaatu salaam de sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñu ne ci ñoom loolu la xam moo tax mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu indi ngir mu mu insisté woon ngir mu daal di def benn umra goo xam ne bu wuteeg ajam gii waaw ndax ñoom d'accorduñ woon ne dafa xiraan ñoom dañu jàpp ne alqaarinu day def ñaari tawaaf ah xam nga wax nañ la xiraan li gën a jëfu umra gi day dugg ci jëfu aj gi ah san yu bayna safa wal marwa gis nga benn la koy def tey nent ma lay saasaan bi nga xam ne xiraan la def benn yoon la def hmm. foofu nag la woon lañu tontu woon loolu mais en plus sax même buñ ñëwoon ba d'accord ci yenn yi ñoom dafa am lu capital muy li nga xamante ne nii mooy dalil boo xamante ne ci alquran la nekk ak dalil boo xamante ni du mutawaatir alxuraan comme que mutawaatir la euh, xabaru ahad yi du ko fi dindi lu lu lu dëgër mooy tax ñu daal di changer lool dafa bokk ci li nga xam ne seen usul la seen mazhab ñoom alxanafiya bon en gros léegi daal mooy li gën a dëgër insha allah pour ne pas gën a gudd fi mooy li gën a dëgër insha allah mooy waxu jamaahir wala jumhurul ulama min almalikiyati walshafiiyati walxanabila rahmatullah alayhim que ne as-sa'yu bayna as-safa ruknun min arkaanil hajj comme ni sayyidatu Aïsha wax yonent mi alayhi salaatu sanna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sa'yu bayna as-safa bee sanna boobu tekkiwul ne mooy comme niñ dégg sunna déedéet looloo tax déedéet mooy moo ko def te mu nekk farata joo xam ne kenn amul droit ba ko looloo tax mu ne kenn amul droit bàyyi ko ku aj néeg bi bàyyi sa sa'yus a safa wal marwa te loolu la seydina jaabir wa seydina abdullah ibn umar radiyallahu loolu lañu xamoon moo tax baleen ku ci nekk ci ñoom ka ñëwoon laaj leen est-ce que waajoo xam ne dafa ñëw tawaaf na kaaba bi comme ko bu ma waju umra bu tawaafee kaaba gi te dexul diggante safa marwa est-ce que kooku mën naa ihlaal mooy li ko xaraamoon yëpp mën naa dagan mu ne mukk ku ci nekk ñoom ne mukk kooku mën naa ixlaal ba man a jotee soxnaam ndax da mu far daganaat ko mu ne ko mukk lool du man a nekk lu dul mu dox diggante safa ak marwa bon loolu lañ gisoon insha allahu taala léegi nag ñu digge woon ne dañuy taxaw ndi aslëf ngir def tarjama seydna wa mawlana ibnu abbas ak seydna abu tufayl Euh, parce que su Mawlana Ibn Abbas dañ ko yàggoonu dige euh, dëgg la bi ñuy gis mawaaqiit yi ci aj gi na ci li ñu envisagé woon ci xadiisam boobu mooma euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi mu naan waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati dhal ah, wa li ahli al-yamani yalamlam wa li ahli najd qarna almanazil wa li ahli lchaami aljoxfa wa qaala hunna lahunna wa liman ataa calayhinna min gayri ahlihinna mimman araada alxajja aw alcumra wala wal cumra bi ñuy gis xadiis boobu muy yonent mi aleyhi salaam doon ci ñu gisoon ko dal xulayfa délimitation yi nga xam ne mooy mawaaqiit makaaniya yi yi nga xam ne nit ki du ko dépasser lu dul mu armal Euh, ki nga xam ne aj mu la bëgg a def wala umra ak bu fa àggee yi nga xamante ne sunna la mu def ko euh, ak yooyu yépp loolu biñ koy gis euh, bëggoon nañu ne bu ñu gisee xadiis boobu automatiquement dañuy def tarjama mais dañ ko fàtte woon léegi nag loolu la buur yàlla dogaloon loolu moo gën léegi tey la ko dogal inshaa allahu taala ñu war a gis seydina abdallah ibn <laughs> ibn abbas <laughs> radiyallahu taala anhu waxoon naa la c'est très bizarre depuis lors <laughs> daanaka ñaata kam kam kam kam nettali ci siira bi lañu nettal yoo xam ne ci moom lañ ko jële waaye eh, ba léegi gisaguñu ko woon ci mooy dëgg-dëgg mooy kan moom al mawlaana ibnu abbas abul abbaasi radiyallahu taala anhu wa ardah kon te ci moom nastain kon mawlaana bnu abbaas moo doon abdullah ibnu abbaas ibnu abdil muttalib ibnu haashim ibnu abdi manaaf ainsi de suite ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murra ibnu ka'b ibnu luway ibnu gaalib ibnu fihr ah alqurashiyu alhaashimiyu almakkiyu ah xoolal alimaam aldahabiyu raxmatullah aleyhi bi muy commencé tarjamaam mu ne xabrul umma wa faqihu alasr wa imaamu tafsir abul abbaasi abdullah ibnu ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al abbaas ibn abdil muttalib shaybat ibn haashim wasmuhu amr ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab ibn murra ibn kaab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr al qurashi al haashimi al makkiyu al amiru radiyallahu anhu al imaam al dhahabiyu raxmatullah alayhi ci siyaru a'laami nubala noonu la ubbee tarjama bi mu def ci bi muy def biographie seydina abdallah ibn abbas mu ne xabrul umma muy fóorew xeet wi waaw boroom xam-xam bu rëyu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa faqihul asr mooy ki nga xam ni ku dégg diine gu jéggi dayo gi gu siècle bi gu gu gu jamono gu jamono wa imaamu tafsir waaw du nag jamonoom képp de waaw wa faqihul asr mooy boroom xam-xamu fiq bu rëy bi wax nañ la nag bu la naan fiq fii du fiq bi ñu xam nii ni ñu délimité ci wàllu comme ni ñu ko xamee que léegi eh, xam-xamu fiq ngi fee ah, xam-xamu tafsir nekk fële xam-xamu lii mooy mooy yooyu yépp day duggaale ci biir suluuk lépp mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy ki yàlla may dégg-dégg gu sew gu rëy gi wa imaamu tafsir mooy imaamu ah, interpréter ak li nga xam ne mooy firikatu alxuraan yi ñi nga xam ne ñooy leeral alxuraan xam alxuraan mooy seen imaam abul abbaas yi dàkkantalam moo doon abul abbaas parce que dafa amoon doom ju tudd al abbaas euh, ñu koy dàkkantale naan ko abul abbaasi kama qaala al imaam az-zahabi rahmatullah aley bi mi nga xam ne ci lay tudd doomam yi mu am mu ne am na ci ku tudd al abbaas te ci moom lañ ko doon dàkkantale naan ko abu abul abbaasi ah ibnu ammi rasulillah muy doomu moom mii di mawlaana ibnu abbaas di doomu bàytexu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan mooy bàytexu mooy al abbaas ibn abdil muttalib al abbaas gisoon nañ tarjamaam lu yàgga yàgg walillahi alhamdu wal minna hmm? abdul mu ne mooy shayba ibn haashim di shayba di doomi haashim mu ne haashim ismuhu amr ibn abdi manaaf amr la tuddoon di doomi abdi manaaf mooy Abdul Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ibn Qusay Abdi Manaaf moomu di doomi Qusay Qusay di doomu Kilaab Kilaab di doomi Murrata Murrata di doomi Kaab Kaab di doomi Luway Luway di doomi Gaalib Gaalib di doomi Fihr moom Abdallah Seydina Abdallah al-Qurashiyu ko joowoon ci waa Quraysh hmm? al-Haashimiyu bokkoon ci waa Banu Haashim al-Makkiyu nekkoon mooy ki nga xam ne Makka la dëkkoon al amir moom nag fi mu dëkk bari na ah comme niñ koy gisee incha allah fi mu dëkkoon bari na ak fan la mujjee loolu lépp dinañ ci ñëw al amiru mooy ki nga xam ne moo doon njiit ga mat njiit Allah radiyallahu anhu yal na buur yàlla kontaan ci moom moom nag mawlaana ibnu abbas kon gis nañ baayam ibnu abbas voilà moom moo siiwee ibnu abbas buñ ne Ibn Abbas parce que al Abbas ibn Abdul Muttalib bari woon nay doom ñoom Qusam ñoom al Fadl ibn Abbas ñëpp mais sauf que ak ñeneen ak ñeneen mais moom buñ ne Ibn Abbas joyal ko doomu al Abbas ibn Abdul Muttalib mooy moom lañ ci jublu waaw waaw te magu ci woon te magu ci woon kon bu ñëwee ba ràññee noonu bu ñu nee doomu diw rek doomu al abbas ibn abdul muttalib ñépp xam ne moom la ñuy wax waxuñu al fadl waxuñu keneen radiyallahu taala anhum loolu nag hmm, ngëneel la gu ko buur yàlla subhaanahu wa taala defal ah lu ko gu ko buur yàlla defal kon mooy abu moom kon baayam gis nañ mooy al abbas ibn abdul muttalib di bàyyi texu yonent bi aleyhi al abbas ibn abdul muttalib frère la ci abdallah mi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah petit frère la euh, léegi ñooy ñoo bokkoon baay mais bokkuñoon yaay al abbas ak abdallah ñoo bokkoon baay seen baay di ki nga xam ne mooy abdul muttalib abdul muttalib voilà euh, <laughs> am na tur bu mel ni xam nga gisoon nañ keroog Abdul bi nga xam ne ci lañuy gis pa Abdul Muttalib bii di seen mànde bi ñuy gis ne ci wàllu zakat al-Fadl ibn Abbas al-Fadl di magu Abdallah mi ñuy waxtaane Seydina Abdallah ibn Abbas bi nga xam ne ci la ko baayam yónnee moom ak Abdul Muttalib di Abdul Muttalib ibnu ibnu alxaaris hmm? Abdul Muttalib ibnu Rabia voilà Abdul Muttalib ibnu Rabia ibnu alxaaris ibnu Abdul Muttalib mu ngi noonu <laughs> voilà Abdul Muttalib en fait Rabia alxaaris moo ko jur alxaaris en fait alxaaris magu al Abbaas ibnu Abdul Muttalib la magu Abdallah bi jur Yonent bi alayhi salaatu wa salaam la mooy ñoom ñett alxaaris al abbaas ibn abdul muttalib ak abdallah mi jur yonent mi alayhi salaam ñoo jokk ñoo bokk bàyyi ak ñoom abu taalib ak ñeneen ñi ñoom ñoom ñoom abu lahab mais waxuñu ñooñu ñooñu ñooñu waxuñu ñooñu ak tamit ta kii ñeneen mooy waxuñu ñooñu ñi ñuy wax ñun mooy euh, ñetti ñi parce que alxaaris dafa amoon doom ju tudd rabia rabia am doom ju tudd abdul muttalib keroog bi nga xam ne ci lañu doon waxtaan mooy al abbas di waxtaan ak Rabi'a mooy di waxtaan ak doomu frère mooy moom bàyyi tëx la ci moom ba ñu naan waaw yonent bi alayhi salaatu gis nañ ni bon temps mooy mu ngi yónni gars yi di leen salarié di leen yónni mais salarié bi mooy da di yónni ngir ñu dem dajale ci zakat yi comme que gisoon na ne doomam al abbas ibn abdul muttalib gis na doomam ju mag ji al fadl ibn abbas bon célibataire la woon te tamit bon bëggoon na daal moom ci lu mu jàpp Rabi'a it gis ne doomam ji Abdul Muttalib bon moom itam presque même cas mu ne leen ngir ñu ku nekk wax ne kon est-ce que gënul woon ñu du xalaat ñu yónni ku nekk ci suñu doom yi ñoom ñu ànd dem ci yonent bi alayhi salaam ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen boole ci ñi muy yónni ngir ñu dajale ci zakat yi yaa ngi fàttale ko lool bañ demee yonent bi alayhi ñu wax ba pare mu ne leen sauf que euh, kii bii nii mooy zakat laa yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw fekk am na <laughs> mooy Seydina Ali radiyallahu anhu ca la leen fekk ba ñuy wax loolu laata ñu yónni seen doom yi mu ne leen lan ngeen lan ngeen bëgg ñu ne ko ñun dañoo bëgg yónni suñu doom yi ci yonent sallallahu alayhi wa ngir mu bo zakat yi mu yónni nit ñi di ko dajale ji moom mu yónni leen ngir ñu mën a jàpp ci dara Seydina Ali radiyallahu anhu ne bu ngeen ko ko waxee du ko def boo ngeen ko waxee yeneen saa salaam du ko def gaa yi nag xaw bon jàpp ne Seydina Ali mi amaana da leen a soxor ci affaire bi quoi mooy da leen a jalouser <laughs> da leen a waaye après ñu naan ko mais yow yow bi ngay denc say kii soxna sa soxna fa doom yoneen saa sa ñun ñëpp ci kontaan lii kenn kiiw lan moo tax ñu koy laaj dara nga naan mu ne leen ñoo man dama leen di conseiller rek dama xam ne yoneen saa lii ngeen ko bëgg a du leen du ko def de gaa wax mu ne mais dem leen mu tëdd di leen xaar tëdd di <laughs> bañ demee ñoom ñaar al-Fadl ak Abdul Muttalib yeneen mi alei sat bon en gros mu ne leen ak zakat daganuma man allah waxoon nañ la gis nga te foofu lu am solo la mooy ñun ñi nga xam ne jàpp nañ ne nooy gën a kawe charian bi di gina a di dootul du tekkeeti dara ci yow contrairement loolu loolu lu garaaw la waaw ñun dañu jàpp ne nit ki lu muy gën a avancer dañuy foog ne day am sañ-sañu yi yàllay tere mu koy def parce que moom ku sell la parce que moom àgg na ci ak cellte wala àgg na ci ak wilaaya foo xam ne tax na ay julli yii dépassé na ko ay koor wala nu mu ko neex la koy defee ay yi ñu xaraamal ay nuyu jigéen ñee di leen biis ak di wéet ak ñoom ak di mooy lool pour ñoom garaawul naan sàngara ji sax bu leen neexee def ndax ñoom fi ñu àgga tax mooy dépassé nañ yooyu fi ngay dégg juhaal yu bari ñu naan ñun ci xaqiiqa bi lañ ne newuñ ci sharia bi ah waaye ñooñu mooy ajhalul juhaal doo dégg mu wax lool xamal ne mooy l'ignorant pur pur ignorant mu ngi noonu waaw walaw kaana lahu amaama même bu dee dafa yor ab imaama boo xam ne moom la teg ci kaala gi ak i babus yu gudd yor ngandum kurus mbooloo yu toll fu ne fu mu dem ñu topp ko kooku mooy kooku bokk na ñi nga xam ne ñoo gën a sànku ñoo xam ne ñoo mës a gis waaw ndax xamuñ ne nit nooy gën a de nooy gën jege yàlla affaire yi sax di gën di gën a ci yow waaw ngay gineen gis nga na nga doon sàmmonte digalu yàlla yi tere yàlla yi mais bu doon yow ba ngay tàmbali ba nga kiiwee nekk taalibeeg yooyu quatre-vingts nga doon quatre pour cent quatre kilomètres nga doon nga ci newoon mais boo tollee foofu nooy gën a jege vitesse yi di gën yokk nga nekk koo xam ne presque daa mel ni mille mille heures ngay daw mille kilomètres mooy ni ñu koy ni mais moo tax moo tax koo dégg muy wax yooyu mooy xamul li muy wax yeneen saa salaam ne laa yaxillu li c'est que zakat za mooy yi za sadaqa yi dagganuñu dagganul sama waa kër après bon mu utal leen beneen solution leneen mooy wax ji parce que bokk na ci laaj yi ñu doon wax mbokk bi laajoon keroog euh, mais kooku Abdul Muttalib la tudd ab saxaaba la di <laughs> radiyallahu mooy turu maam ja maam maam maamaatam la yor te gisoon nañu ci affaire changement de tour yonent bi alayhi salaatu wa salaam changé na ay tour comme yaayu euh, bàppaay Seydina Sa'id ibn Musayyib ak baay ak maamam ba ñu ñëwee mu ne Musayyib euh, ak Hazan yooyu ngir mu changé leen gaa bañ ne ñoom duñu changé al-Makhzumiyun ñoom duñu changé li nga xam ne tour boo xam ne seen baay leen ko tuddee moo tax Seydina Sa'id ibn Musayyib yonent saa saa baay leen mu ne ñoom moo tax ak Hazana saway ak xasaana mooy ak tristesse doo jógulul suñu kër daanaka tristesse gu ñu romb rek ñu dugg ci beneen gu ñu dal dañ naan xanaa bii mooy bu mujj ñu dugg ci beneen gisoon nañu sayyidatu faatu ak sayyidatu Zaynab ñoom sayyidatu Maymuna mi sayyidatu Maymuna bi du doon barra mu changé ko def ko ndax dafa turu tàjj la mu tuddee ko Maymuna gis nañu yeneen ak yeneen ñoo xam ne da leen léegi wax ji mooy Abdul Muttalib bii laaj bi loolu la woon Abdul Muttalib est nit mën naa tudd Abdul Muttalib ci lislaam parce que Abdul Muttalib kat li muy tekki mooy jaamu Muttalib ah <laughs> mooy jaamu Muttalib ah c'est ça le problème ah est-ce que mën nañu tudd nit jaamu diw waaw parce que boo lee Abdul Muttalib mooy Abdu keneen est-ce que mën nga ñëw naan jaamu diwa ngi kii Abdu diw la tudd te bàyyi fi Abdullah loolu parce que affaire bi yëpp mooy yonent ma lay saa saa xam na ni kii noonu la tudd te ñépp xam nañ ne yonent ma lay saa du bàyyi lu jaaduwul di xew mu toog waxu ci dara waaw xam na ni kii nii doomu mbokkam la Rabi'a mi ko jur Rabi'a mi jur kii Abdul Muttalib mi papam ak papa yonent sallallahu ñoo bokk ñoo bokk Abdul Muttalib ñoo bokk Abdul Muttalib mooy ñoo ay frère lañu xam na baayam di Rabia xam na doom jii di Abdul Muttalib ñëw nii mook al-Fadl ibn Abbas di ko laaj xam na ni nii leen tu kii Abdul Muttalib la tudd te ñun ñëpp xam nañ ne yonent bi alayhi salaam du gis lu jaaduwul mu bàyyi noonu mu dem bu doon ne tur boobu noonu manu la ne parce que waxoon nañ la benn affaire ne la même changer tur bi du loo xam ne du ci kaayib la nekk mooy du farata parce que bu doon farata la yonent mi alayhi salaatu bi mu ne euh, kii euh, waajuru Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhuma ak maam ji bi mu leen nee changé leen ñoom ñu ne du ñu changé tour bu ñu suñuy waajur joxoon konoonte kon bu doon ne faratal na leen ne loolu c'est que ngeen ci amul choix dañ koy changé mais le fekk que bàyyi leen mooy ñoom dañoo def li nga xam ne mooy lii moo gën ñu changé ko moo gën mais comme que gardé nañ seen tur loolu dara newu ci waaw ku ñu bërgël musayyab musayyi musayyab ku ñu bërgël wala musayyi ku <laughs> ah, koo xam dañ ko isolé eh, ak xasan tristesse ñoom ñu gardé seen tur te se kii euh, Seydina euh, Abdurrahman ibn Awf du yonent ci bi aleyhi salaatu wa moo ko changé tur moom Abdu Amr la tuddoon moom dane seydna abdurrahman ibn awf dane moom abdu amr laa tuddoon fa lamma aslamtu ba ma tuubee ba ma duggee ci lislaam tasam maytu ma tudde sama bopp abdurrahman mooy ba muy wax digganteem ak eh, umayya ibnu xalaf ne xaritam la woon ba mu changé tur nag ba mu eh, nekkee jullit dafa changé tur bi tuddatul nangootul tuddoo abdu amr waaw léegi Abdurrahman nee na ma tudde sama bopp Abdurrahman loolu waxoon nañ la te loolu am na lu ñu ci waxoon lu ñuy gis le règles concernant le nouveau-né muy ahkaamul mawlud di al aqiqa que ne nit ki am na possibilité change turam bu dee ne tur boobu jaarul yoon ah ah wala moom mu jàpp ne tour bii daal mu changer ko bu ñëwee ci état civil boo xam ne islamique la loolu c'est c'est simplement lañ koy def waaw mooy bu majeur man na changer turam. mais liñ dul nangu mooy jël tour boo xamante ne nga tur tur boo xam ne nga ñëw di tudd tur boo xam ne nga ñëw bëgg a changer tur boo xam ne comme nga tudd Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow nga bëgg ne bon man màgg naa bon je vais le faire Michel loolu nag moo baaxul waaw loolu moom day catégoriquement juge yi dañuy bañ le juge day bañ parce que kii kii nii nekkul ne Michel baaxul de waxoon nañ ñooy baax na nit mën naa tudd Michel ibnul Islam. di doomu l'islam mooy Michel nekk jullit mais le fait que mu mu nar a changer Ahmad Mohammad loolu mooy am na lu ne ci gannaaw mu bëgg koo changer ay Michel ak i Michael loolu da ngay xam ne waa ji day fontoo nit ñi ah. voilà léegi <laughs> euh, mooy ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom moo changé tour boppam yeneen tubaab yi saa saa yëg ko wax ko dara mooy xam na ne lii lu baax laaj bi nag mooy kii nii. est-ce que est Abdul Muttalib nit man na koo tudd jullit dañ naan la Abdul Muttalib en xam nga léegi al imaam ad-Dhahabi mu ngi lay wax nun la tudd Shayba moom Shayba la tudd Shayba ibn Hashim Abdul Muttalib tudd ko woon waxoon nañ la peut-être bon peut fàtte nga ko kene <laughs> Abdul Muttalib en fait mii di baayam daf ko bàyyi woon dafa daf ko bàyyi woon Médine Yathrib temps yooyu ca mbokkam ya léegi nag bi nga xamante ne nii ci la Mutalib di freeru u ndax mu frère u Hachim la ñoom ñaar ay frère lañ mu demoon jëli ko mu jaaroon fa jël ko indi ko bi mu koy bi muy dugg ak moom Makka teg ko ci gëléemam nag dugg ak moom Makka bi muy dugg comme que waa Makka xamuñu ko mooy fàtte nañu kii ndax dañ koo teel a yóbbu bi mu nee gone waa Makka gis Mutalib mu yor benn xale bu mu teg ci gëléemam muy dugg ak moom Makka gaa yi naan é Abdul Mutalib waaye kon Abdul Mutalib xam naa voyage ba mu demoon Mutalib bokk daf fa jënd jaam Mutalib daf faa war a jënd jaam moo tax ñu koy woowe moo looloo taxoon ñu ko doon woowe jaamu Mutalib jaamu Mutalib mii daa am jaam loolu law ñu koy woowe Abdul Mutalib mais sinon Shayba la tuddoon mooy boo seetloo foofu xam nga waxoon nañ la par exemple tur bu comme Abdu Shams loolu moom dañ koy tere jaamu jant bi Abdul Qamari loolu dañ koy tere ndax loolu connotation la boo xam ne kuffaar yi dañoo gëmoon ne jant bi dañ koy jaamook yu mel noonu ñenn ci ñoom wala sax ay façon yàlla lañ selon gars yi ak ay abdun naar yooyu moom dañ koy tere parce que ah, euh, an naarul xaalis a naar safara gu sell geeg yooyu loolu dañ koy tere mais abdul muttalib bii mooy kon da ngay gis ne affaire bi li tax ñu tuddee ko mooy mooy ne euh, Mutalib mi ko indi muy frère baayam lañ jàppoon ne moo ko moom ñu koy woowe naan kon jaamu Mutalib tur boobu nag law ba léegi ñu naan ko Abdul Muttalib dëgg la kii ñëw tudd kii Rabi'a tudde doomam Abdul Muttalib yonent mi alayhi salaatu salaam gis loolu waxu ci dara lool day wane ne dara newu ci parce que bu ci dara ne woon yonent mi alayhi salaatu salaam dina ne ko hé sa Abdul Muttalib gii changé ko parce que tur bi baaxut abdul du ñu jaamu kenn du ñu jaamu kenn jaamu yàlla lañ mais xam nga li ñu naan nit euh, comme li l'islam di wax naan naan kii euh, li mu mooy diw jaamu diw la waaw bu ko goreelee ak yooyoog yu mel noonu mooy buñ naan diw jaamu diw la ci cadre boobu la tur boobu nekkee mais nekkul ne comme turu Abdu Shamsi du côté boobu loolu moo tax ci kaw loolu kon ñu ne euh, euh, Bilal Abd la woon li Umayya ibn Xalaf loolu tekkiwul ne moom day jaamu Umayya te tamit Umayya la mooy ne jaam la boo xam ne moom moo ko moom noonu la jullit am na xam ne dañu amoon ay naan kii jaa kii de gisoon nañ Mawlaana Ibn Umar jaam yu bari yi nga xam ne da leen doon libéré parce gis ne ñii dañoo mën a julli dañuy jaamu yàlla mu leen di libéré bañ naan ko yow boo yow sa jaam yi dañ lay nax ah. dañ lay nax seen kii mënuñoo julli daa yoo xam ne nii nga mel ñu lay nax mu ne moom garaawul yoonam new ci. Hmm? loolu abdu boobu mooy loolu xam nga ne jaamu taxut waaw bu dee loolu noonu moo tax loolu mën a nekk yonent mi aleyhi salaatu salaam lu rien que yonent mi aleyhi salaatu salaam gis ne nii la tudd waxu ci dara mooy wane ne lii nii mën naa nekk ndax bu dul woon lu mën a nekk dina ko changer waaw te doonu lool gis lu jaaduwul muy bàyyi mu jàll kon loolu parenthèse la ci Abdul Muttalib bi kon ibnu Abdul Muttalib bi al Abbaas doomu Abdul Muttalib ibnu haashim di doomi haashim muttalib di doomi haashim ibn abdi manaaf kon alqurashi kon mawlaana ibnu abbaas eh, radiallahu taala anhu kon baayam mooy al abbaas eh, kon eh, yaayam nag mooy ummul fadl ummul fadli di yaayu al fadl di Lubaaba la tuddoon bint al-Haaris al-Hilaaliya moom gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'un xawla rasuul alayhi salaatu wa salaamu wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihin mooy Lubaaba la yaayam tuddoon Lubaabatu bintul Haaris waxoon nañ la keroog que ne Lubaaba bi xam nga mbokk yaay Maymuna la ndax ñoo bokk baay muy soxnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di as-sayyidatu Maymuna ummul mu'miniin bint al-Haaris moom kii sëram la waaye yaayu kii euh, Xaalid ibn walid sëram la tamit lu baaba bii sëram la ndax ñoom ñoo bokk baay al-Haaris waxoon nañ la Asmaa bintu Umays tamit seen sër la ndax al-Haaris mooy seen baay alxaaris alhilaali al alhilaali mooy seen baay ñoon kon mooy kon côté yaayam mooy yaayam umul fadl bi nag gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama al fadl ibn abbas gisoon nañ tarjamaam eh, walillahi alhamdu wal minna kene eh, eh, al fadlu mooy doomam ju mag ji di al fadl ibn abbas mi ñu doon wax sànq te abdul muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdil yi daal di woon dem ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam muy frère am boobu grand frère am boobu di al-Fadl ibn Abbas euh, euh, ñu gisoon ko gisoon nañ tarjaa walillahi alhamdu wal moom lañuy ñuy dàkkantale moom lañ doon dàkkantale euh, al-Abbas naan ko Abul Fadli waaye it yaayu mawlaana ibn Abbas di Lubaaba moom lañ ko doon dàkkantale naan Ummul mooy yaayu al moom moom nag mooy mooy ndeyam mooy waajuram mu jigéen ah bintul lu Lubaaba bintu xaaris al hilaaliya moom mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu moom dafa judd ci ay conditions yu particulières waaw mooy moom ak gane àddinaam dafa fekk jullit ñi radiyallahu taala anhum ala rasihim rasulullah bi aleyhi salaatu salaam mi nga xam ne eh, moo leen jiite ñuy ñu ñu doon confronté di jàmmonteeg ay natt yu rëy rëy fi nga xam ne mooy makkata fële ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman parce que contexte bi mu juddoo gisoon nañ ko ci siira bi yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna euh, mooy xisaar bi mooy embargo bi nga xamante ne ni moom la qurayshin waa quraysh tegoon yonent sallallahu alayhi wa bi nga xam ne defoon nañ lu ne ngir ñu génn bàyyi diine jii di lislaam ngir ñu ba ko ñu bañ ñu jéem lu ne utiliser la carotte bâton sax lañ di ko utiliser mooy ay xoqatal ak menace ak dóor ak ta'rib di mbugal nit ñi loolu lañ njëkk a def waa Quraysh bi nga xamante ne ci lañu def lool gis ni mbir mi sottiwul dara ça n'a donné aucune euh, aucun résultat ci lañ commencé di neexal rawatina ba nga xam ne ci la Seydina Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di tuube sinon Quraysh ma suñu nekk di jéem a négocier dara waaw dañ doon mbugal ci mbugal yooyu nag ah ci lañ fan façon mbugal yi ñu doon teg jullit ñi ngir ñu génn ci diine ji ne ah ci la ci façon mbugal yooyu ci la xisaar bi bokkoon muy embargo bi ñu leen embargo woon ca sha'b abi taalib ah muy ash-sha'b fañ leen parke woon foofule ñu ne woon fa foofule nag foofu ci foofu nga xam ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nettali nañu nam dafa demee woon bim ne dafa jóg benn guddi parce que gars mooy bi waa Quraysh ne te bu leen kenn jox benn ñam kenn takk ci ñoom hmm? kenn du leen may doom kenn du takk seen doom kenn du jënd ci ñoom kenn du leen jaay kenn du wax ak ñoom ba pare ñu bind loolu daal di koy wénk ca kaabatal musharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takriman loolu nag bi nga xamante ne ci lañ def loolu gisoon nañ seen affaire bi mujjul woon ñu ñu bind loolu daal ko fay wékk di tere gaay ña fay dem di leen jox ne bu leen kenn jox bu kenn teg yooyu ñu nekk ci mettit yu rëy yoo xam ne xattaa ñi nga xam ne gëmuñu woon sax ñi nga xam ne gëmuñ woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama min bani Hashim bari na ñoo xam ne dañ cee àndoon parce que rien que mënuñoo nangu injustice waaw mënuñu nangu injustice ñuy mbugal ay nit ñoo xam ne même bu dee ñun gëmuñu li ñu gëm mais ñu leen di mbugal uniquement parce que dañoo gëm ne ñun buur yàlla képp lañ gëm ñu leen di mbugal en plus ñun ñépp ñu bokk deret bokk nekk ay mbokk ñu bëgg leen a génn nii beddi leen di leen teg ay mbugal ci loo xam ne ci sunu ñu neex rek ñoom ñu daal di woon euh, euh, bon euh, daal di après ñu daal di solidarité te ki ci ginoonu a siiw ci ñoom mooy Abu Taalib mi nga xamante ne nii moom moo doon bàyyi texu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax. du ko bàyyi waaw du ko bàyyi du ko bàyyi mu ñu koy e, def noonu comme ni nga xam ne e, moom noonu la taxaw woon moom Abu Talib e, ibn Abdul Muttalib ci jamono yooyu nag foofu nag ah foofu noonu ci contexte boobu ak foofu ñu leen park woon gisoon nañ Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha lam fa daj moo tax bañ ca génnee daanaka dañ ca génn ñoom ñii say sayyidatu Xadiija sayyidna euh, kii ki nga xam ne Abu Taalib ñoom ñu génn àddina ah condition yu naqari yu méttee métti tar lañ ne woon foofu nag bañ fa newee foofu ca biir foofu la ñu leen parqué woon ca la ki nga xamante ne mooy Mawlaana Ibnu Abbaas foofoo la la juddoo waaw ci Shi'b boobu bale di Shi'b Abu Taalib foofu la juddoo moom Seydina wa Mawlana Ibn Abbas mu noon nekkoon di l'an dix l'an dix dixième at bi après révélation bi après bi nga xam ne ci la officiel ci lañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woote waaw ci la ah ci la Mawlana Ibn Abbas daal di gane àddina foofu la ca Cheikh Abu Talib kon moom mu ngi gane àddina dix ans après la révélation waaw muy ca xisaar ba jamono jañ leen embargoé foo fële fële juddoo ah. te mu nekk ñetti at avant kon hijraay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam makkatal mukarrama treize ans la fa def waaw kon mawlaana ibnu Abbaas kon noonu la juddoo foo fële ah. bi nga xam ne nag ci la juddu mooy looloo xaw moom ci contexte boobu la juddoo moo tax moom xamul Sayyidatu Xadiija xamu ko parce bi muy génn àddina moom liir la woon Abu bi muy génn àddina moom liir la woon voilà moo tax moom xamu leen ah moom nag bi nga xamante ne ci la juddu après euh, yàggul ñu génn mooy xisaar bi jeex waa Quraysh ca ñañ ko gise woon ñoom Hisham ak ñoon ñi ci doxoon ba affaire bi deñ bañ dindi ko ñetti at lañ ci teg yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallama daldi euh, daldi gàddaay bi nga xam ne ci la gàddaay yi jullit ñi di gàddaay Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib moom dafa desoon ci waa Quraysh te taayooyu li gën a dëgër mooy taayoo bi yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay Seydina al Abbaas gëmul même bi nga xam ne ci lay dajeek lamsaar yi di jël ñoom ay rendez ci aqabaatu Mina yooyu la ñetti ya doon ci ànd ak Seydina Abbas mim mooy boobu Seydina Abbas gëmu na mais comme que doomu mbokkam la du ko bàyyi loolu moom mooy mooy affaire kii la mooy ñoom loolu même bu dee bokku ñu gëm mais quand kii sama deret la sama kii kii lu ñu ko teg man lañ ko teg waaw gis nañ Seydina Hamza loolu sax moo ginoon a tax mu dugg ci diine ji ba mu ñëwee ñu ne ko tey di boo gisoon Abu Abu Jahl lu ne yàq na ko sa doomu mbokk bi wax ju ñaaw ju ne wax na ko mu mer jubale ci Abu Jahl fekk ko ca ndaje mam nekk mu dóor ko tël dóor ko xawsu bi mu yoroon arc bi mu yoroon mu jóg di jéem a kii mën a ko yow dégg naa yow yaa def ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ko def lii tam taa yoo gëmul de Seydina Hamza waaw mu ne ko nag gis nga danga koy def dara te xamoo ne man ci biireem sax laa nekk waaw mooy ñoom bokk da da leen a jaraloon lu rëy lu rëy rëy rëy rëy léegi nag ci kaw loolu euh, Seydina Abbas ci la doon ànd ak yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la nit ñi dem di gàddaay par vagues successives nit ñi di dem Mawlaana Ibn Abbas nee na man nag moog yaayam mooy ay année après mooy par parce que gàddaay gi du du ji treizième année bi rek après révélation lañ gàddaay mu jeex gis nga nit ñi dañ doon ñëw ay vagues successives di ñëw bi nga xam ne ci la fatxu Makka am ci la yonent mi alayhi salaam ne laa hijrata ba'dal fath amatul hijra ci la tëj mooy di jóge Makka di ñëw Medina ngir rawale sa diine amatul ginnaaw bi ñu ubbee Makka waaw mais jamono yi hijra am yépp moom même bi mu xawee màgg tuuti moom nag dafa màgg ci ngëm yàlla ndax yaayam tamit dafa teel a gëm Seydina Abbas après la gëm mais bi mu gëmee sax gaa yi yonent ma lay saa da ko bàyyi woon màkk ngir mu man di ko xoolal waa màkk ci li ñu nekk ak tamit buñ naree kii dara def lu dul noonu mu daal mu daal di ko yëgal lu mu gën a gaaw comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon Mawlaana Ibn Abbas nag nee na man ak sama yaay. dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom la alquran di wax naan illa al mustad'afina min ar-rijaali wan nisaa'i wal wildaani laa yastati'una hiila wala yahtaduna sabila xam nga alquran da doon wax ñi nga xam ne mooy gaa yi nga xam ne euh, mën nañoo jóge fu mbon nekk te defuñu ko ñi nga xam ne mën nañoo gàddaay mais ñu lànk parce que pour leur confort personnel ak pour leurs activités yoo xam ne vraiment mondaines ah ñu ne ñoom sawaay ñu des fa di di risquer seen diine yàqu ah bi suñu boroom nag di wax ñu mel noonu nga xam ne mooy gaa yooyu li leen di xaar lu lu mbugal mu tar moo leen di xaar. ak tamit la fait que nekk foo xam ne xam nañ ne li ñuy risque mooy seen ñàkk seen diine mais ñu ne fa quand pour des raisons personnelles bi nga xam ne ci lay wax loolu nag ba ne ba mu des ñii nag bokkuñu waaw ñi muy ŋàññ foofale ñii bokkuñ fi illal mustad'afin ba mu des ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo néew doole minar rijaali ci jigéen ñi ci góor ñi wan nisaa yi ak jigéen ñi wal wildaani ak gone yi laa yastati'una hiila ñoom amuñu benn pexe capable ñu teg denn pexe ngir mën a jóge Makka gii dem gàddaay wala jóge daaru kufri dem daaru imaan manuñu ko wala yahtaduuna sabiila te amuñu benn ku leen mën a ginne bañ mën a jaar fenn di dem ñoom amuñu benn pexe manuñu mu ne ñooñu nag ñooñu mu ne man man ak sama yaay man ak sama yaay ci ñooñu lañ bokkoon waaw mu ne man ak sama yaay kuntu ana wa ummi min al mustad'ifin ana min al wildan wa ummi min an nisa waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al ismaili rahmatullah alayhi daal di solowee naka noonu boo demee xadiis bi al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi daal di na koy solo comme ni nga xam ne noonu lan na ko ëndee ci tafsir bi moom al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi naka noonu boo demee ci sunanu al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi alayhi daal na ko fay indi euh, muy xadiis bi mawlaana ibn abbaas mu ne man aaya bi ñum doon wax noonu nga xam ne ñooy ñi am ngànt ñii moom ñoom amoon nañu ngànt parce que gàddaay farata woon gàddaay farata woon ci ñi nga xam ne ñoo ko man waaw fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam dem dimbali ji ko rawale tamit sa diine loolu farata la woon mais ba mu des ci ñi nga xam ne ñii suñu boroom ne illal fii mu ne man nag ci ñooñu laa bokkoon man ak sama yaay di ummul fadli di lu Lubaaba bint al-Haaris radiyallahu taala anhuma mu ne sama yaay man ci gone yi ana minal wildaan man ci gone yi mu wax ne wal wildaan ak gone yi nga xam ne laa yastati'una hiila mu ne man ci xale yi laa bokkoon wa ummi kantaa sama yaay min an nisa ñim ne illa al mustad'afina min ar rijaali wa nisa loolu moo taxoon ñoom ñoom manuñu woon a manuñu woon dem parce que euh, al abbas ibn abdul muttalib fii la ne woon ñoom nag amuñu pexe dem jóge makka dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam eh, moom nag bi mu nee ñoom seen famille ñu ngi jóge màkka di dem fi nga xam ne mooy ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam atum fatxu màkka atum fatxu màkka la seydina abbaas ibn abdul muttalib waajal njabootam ngir gàddaay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem Medina bi muy dem ci yoon bi la dajeeg moom comme ni ñu ko gise woon bi ñuy gis fatxu Makka ci la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yoon bi fekk moom muy takk ak njabootam yépp ngir dem gàddaay mu dajeeg yonent bi alayhi salaam bi dem di ubbi si Makka mu far àndaat ak moom ba ci lañ gise woon Seydina al-Abbas ba muy wax abu kii abu Sufyaan ba mu déggee tu kàddoom mu ne ko mais abu Handala koog abu Handala mu ne ko abul Fadl koog abul Fadl mu ne ko waaw man de waaw mooy loolu ñoom boobu lañ dem Medina mooy amal fathi moo tax euh, Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu moom li mu dund ak yonent bi alayhi salaam environ trente mois la environ trente mois waaw trente mois la dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam environ waaw parce que fathu Makka bi nga xam ne ci la xew ah, moom après ci lañ ci te fathu Makka ci huitième année bi la woon ah huitième bi la woon mu ngi amoon l'an huit ci weeru koor la woon ñoom bi loolu xewee après ñoom ci lañu fekk ñu ngi woon ci yoon bi ci lañ dëpp ànd ak yonent mi alayhi salaam après ñu demaan nekk foofu euh, ba mu nee Medina nag moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu euh, nekk tout tànk waaw parce que euh, boo jëlee trois ans wu yi mu am mooy boo mooy boo jëlee bi mu gane àddina muy l'an dix ci révélation bi nga yokk ci trois ans Makka yi fa yonent ma lay saa saam defaat muy trois plus huit ans wu gàddaay bi huit tant wu ubbi Makka dangay am huit plus trois huit neuf dix onze onze ans la amoon bi nga xam ne ci lay ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nga gis ne kon ci gone yi la bokkoon. waaye nag lim doon nekk ci gone yi lim doon nekk gone gone gone noonu lay xel mi yeewu loolu la ko buur yàlla mayoon xel mu rëy te yeewu waaw mu mu suñu boroom daf ko teela yee daf ko teela yee ci wàllu xam-xam ak sopp li nga xam ne mooy xam-xam aku mbaax waaw moo tax ci noonu ci la xalaate woon moom Mawlaana Ibnu Abbaas ne comme que am na benn atu mooy tàntam di sëru yaayam di may yaay Maymuna radiyallahu anha soxna la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlaana Ibnu Abbaas daldi eh, eh, eh, igtanama haadihi al-fursa mooy mu daal di saisir occasion boobu xam ne lii buntu la ngir parce que comme que moom tout temps que la mooy yonent mi alayhi salaatu salaam yaa ngi imaginer ku am 11 ans yu ak yonent bi ak saxaaba yi ak tamit xeetu yi mais yi nga xam ne yi nga xam ne moo gàllu ci ci ci ak yi mu muy taxawee li fi muy def yépp gone 11 ans boo deful ndànk boo mooywul am accès ci moom. di yàgg ak moom du bàcc léegi mu ne xaar ni may def ngir xam rek yonent mi aleyhi salaatu salaam am na loo xam ne bëgg naa koo xam mooy lay ana naka lay jaamoo yàlla guddi waaw ana naka lay jaamoo yàlla guddi loolu daal laa bëgg xam Euh, léegi nag man li may def li may def mooy am na riwaaya bu ne dafa ñëw wax ak mais riwaaya boobu wérul que euh, euh, dafa ñëw ci yaay Maymuna radiyallahu taala anha ne ko man de dama bëggoon a fanaan guddi gii dama bëggoon a fanaan ci yéen fekk xam na ne yonent mi alayhi salaatu salaam jour boobu guddi googu foofu lay aye mu ne ko damaa bëggoon a ñëw fanaan ci yéen nee na mu ne ma mais naka naka yow noon nan ngay fanaani fii te benn lal lañ benn laltu la ñor buñ nee lal nag bu kenn foog ne comme mooy suñuy noyyi ah ce n'était même pas un paillage il faut pas rêver de ah bu kenn yaakaar ne fii mu ne yu nooy la ay duubul lii la woon du loolu de ak laltu yonent bi alayhi salaam da ci doon tëdd bu jógee ñu gis marque yi fi mu tëdd ci lex deeg yooyu ah <laughs> kon nag gaa yi wala ci kii faar yi faar yi bu xawoon a euh, feeñ tuuti wala wala loxo bi comme li Seydina Umar radiyallahu anhu ba mu ñëwee gis ko mu mu mu mu tëddoon ba jóg bu gis marque ci tëddoon ci yaram bi Seydina Omar affaire bi xaw koo attristé quoi bi mu naan koy affaire nii ma la gisee te ñoom Qaysar ak waa Kisra ñooñu yeneen tubaab yi saab saab indiwaat ko ko ko loolu moom bon <laughs> mooy ne buñ dégg ne lal ñu foog ne firaas buñ mooy laltu gi ah mooy fi ñuy fanaan ah, te li ñuy fanaan du ay lal yu mooy du bulli ah ah mu ne ko mais nan nga fi fanaan ca benn laltu lañu am moom lañuy ñuy tëdd mu ne ko man soxlaw ma ci tëdd ci tëdd lal li tëdd fu ngeen lal lu ngeen lal déedéet man moom xoola man naa lal sama izar man la mbaay man naa koo lal tëdd ci waaw kanta lu may teg sama bopp ma teg sama bopp rek fi ngeen teg seen bopp ci gannaaw ci gannaawam yonent bi alay nee na sayyidatu maymuna radiyallahu anha ñëw yonent bi aleyhi salaat mu yaay maymuna wax ko lool mu ne ko kii de mooy shaykhu quraysh waaye loolu wérul mooy xarit bii nii wérul mais lii wérul euh, en tout cas li nga xam ne mooy wér mooy li wér tam nekk ci saxiix yi dane damaa ñëw ci yaay Maymuna dama ñëw ci fanaan ci yonent bittu inda xaalati Maymuna dama fanaan mooy bi mu xalaatee lool bëgg a xam yonent ma lay saab saab ana naka lay euh, dundalee guddi yi mu daldi dem fanaan foofu nee na moom soxlawul dara ci est-ce que mooy nelaw sox taxu koo jóg dafa bëgg rekk xam ana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan lay dundee guddi gi léegi li mu def moom mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu nee na ci la doon nettali mu ne bi ma nelawee ñu tudd après moom mu nekk ci digg bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu nelaw xattaa nafax ba ni yonent bi alayhi salaatu salaam daldi daldi di xaram